Euh, mu am beneen affaire muy beneen masala tamit boo xam ne gisoon nañ ko muy masalaam léegi koo xamante ne nii dafa tukki euh, daldi fàtte ay julli comme mu fàtte julli tisbaar ñibbi ci këram tàkkusaan amatul droit wàññi mu julli tàkkusaan ba pare di fàttaleku ne euh, ndeke man de sama julli bële de bi julliwu ko woon laata may nan la koy fay gisoon nañ ne maalikee xanafiye yi ak maalikee yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp li nga xam ne mooy li nga waroon a julli daal ba mu waree ci yow na ko doon na jullee boo koy fay noonu nga koy faye loolu mooy qaida bi ñuy wax al yahkil adaa voilà ñoom loolu lañu ñu demee mooy alqadaau fay booy fay yax kii day niroo day day day daanaka copie conforme la li nga xam ne mooy al ada ni nga ko doon jot ni nga xam ne ba waxtu wam jotee nga koy julli ca waxtoom na nga ko doon jullee boo koy fayit noonu nga koy jullee gisoon nañ ne kanta xanaa bila yi euh, ak li nga xam ne mooy ngiiru shafi'iyyi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàppoon ne déedéet ñoom c'est le contraire li ngay jël en compte prendre en compte mooy li nga xamante ne nii waxtu wi ngay faye daal euh, waxtu woo ngay tenir en compte ñoom nag am nañ benn sew-sew benn sew-sew ci loolu boo xam ne dañ fay retrouver ak maalikiyé yeeg xanafiye yeeg maalikiyé yi rahmatullah alayhim ci seen lool mooy globalement ñoom loolu lañ jàpp que ne booy fay yow li ngay prendre en considération bu dee ne dangaa tukki ñibbisi li ngay prendre en considération mooy tukki bi loolu mooy en global mais sauf que ci biir dañ ne ku mel ni imaam Shafi'i ak imaam Ahmad rahmatullah alayhi que waa ji bu dee ne nit ki te ci point bi ñoo Hanafiyya yeek Maalikiyya rahmatullah alayhi ñooy ñooy bokk ñooy bokk avis mooy dañu ne bu dee ne nit ki dafa fàtte. julli joo xam ne moom dëkkam la ne woon réewam la ne woon wala xam la ne woon tukkeegul woon moo tax du réewama ah, euh, ndax nit ci même réew mi il suffit nga jóge fi nga dëkk di dem ci sam réew par exemple ma jóge euh, euh, Dakar di dem man sama loolu man naa wàññi ndax distance entre Dakar ak Tivaouane loolu man maa ngi ci distance bu ma war a mën a wàññee voilà moo tax pas am noonu kese léegi mooy ne ñoom sew sew bi am ci waxu xanafiya yi xana eh, xanaabila yi imaam Ahmad ak imaam ak sëriñam di imaam Shaafi'i rahmatullah alayhima kene waa dee ne ci réewam ci dëkkam la ne mu fàtte ne moom léegi dañ naan eh, Moodu de da doon tukki. dafa tukki tey la 9 septembre 2016 waaw léegi ñu weeru aj gi ñu nekk nii nga xam ne aj gi kañ la lundi la mooy weeru koy tabaski bi bokk tabaski bi lundi on lundi 12 12 septembre léegi mooy ñu ne moodu tay gii le 9 septembre de dafa jóge ca Kusaanaar ba mu jógee kusaanaar moom moodu day tukki nag nee na mu nee na mu ngay tukki mu ngay dem ñokolo ko baa wala mu ngay dem ca Gudiri ak ak dëkk yoo yële en muy foo xam ne dina fa distance wàññi bi dugg na léegi nag moodu tisbaar këram la ko fekk ku fële ca kusaanaar mais moom julliwul da koo fàtte léegi mu dem ba Gudiri wala ba euh, Bamako timis euh, euh, timis fekk ko fa mu ne mais man tisbaar julliwuma ko woon bi ba may génn sama kër julliwuma woon tisbaar léegi imaam ah imaam Shafi'i imaam Ahmad ne bu dee loolu la xam nga ci duggi la de te duggi boo xam ne mën naa wàññi fam ne ñu ne non bu dee boobu moom da koy julli mu mat waaw da koy julli mu mat mooy ñeent yi lay mat ci kaw lii day ñuy bokk ak waxu maalikiyee yeeg xanafiye xanafiye yeeg maalikiyee yi waaye nag ci contraire bi lañ d'accordul contraire bi mooy ne bu dee ne waa ji julli julli tukki la la fàtte moodu ba léegi léegi kon nañ jël Goudiry gam demoon wala bama wala Bamako léegi ba mu nee Bamako nag mu fàtte fa moom it mu nekk nekk moodu nekk ab fàttekat moodu daal fàtteeti na ne ne man de geede démb ba may jógee ñibbisi naa kusaanaar waaye de ci fajar bi ma jullee foofu ñëw ndekete man gee ba julliwuma ko léegi imaam ahmad ak imaam Shafi imaam ahmad ne bu dee loolu nag moom day julli mu mat sëkk xam nga ci kaw waxu bu doon wax bu njëkk bi xanafiye ak maalikee rahmatullah alayhi ñoom moom du julli mu mat mooy ni mu lam waroon a julli na ko doon jullee buy fay lu mel noonu lay fay ndax lan alqadaau yaxkil ada loolu règle la kon loolu mooy sew-sew bi am ci wexu uti li nga xam ne mooy waxu imaam ash-Shafi'i ak imaamu Ahmad ibn Hanbal boroom ñaari ngiri rahmatullahi alayhima